di suuratul ghuraf ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim allahu yatawaffa al-anfusa xiina mawtihaa wallatii lam tamut fi manaamihaa fa yumsiku allatii qadaa calayha almawta wa yursilu al-uxraa ilaa ajalin musammaa inna fi daalika la aayaatin li qawmin yatafakkaruun laaya bii lañu gisoon di laayab ñeent fukk bi ak ñaar ci jataay bii ñu weesu bi suñu boroom di wax ne moom mooy faat bakkan yi seen jamono seen àpput faatu bu jotee wallati lam tamut fi manaamiha waaye ba nga xamante ne nii moom déw téewul bakkan boobale fii manaamiha mooy jamono ji nga xamante ne nii ci lay nelaw fa yumsiku allati qadaa alayha almawt mu téye bakkan bi nga xamante ne dafa dogal ne moom moom bu nelawee dootul yeewu de wa yursilu luxra ba ca des mu daldi koy yónni ilaa ajalin musamma ba ci dàpp boo xamante ni bu mu tudd la bu mu xam la inna fi daalika nekk na ci lii la aayaatin mooy ak dég ay màndarga yuy wone man-manu sañ-sañu ak kàttanu boroom bi tabaaraka wa taala li qawmin yatafakkaruuna waaye ñeel ay nit ñoo xam ne dañuy fàttaleku laay bii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax xaaj bu njëkk bi li njëkk yi njëkk a wax mooy ne boroom bi mooy faat bakkan yépp amul benn bakkan buy faatu lu dul bi idnillah kitaaban muajjala comme na mu ko waxee ci saar kaw ne amul benn bakkan buy faatu lu dul ne ci dogalu yàlla ak namm-nammam ak sañ ci lay génne àddina de loolu nag lu mu bind la daal di koy utal dëxal kenn manu ci dara loolu nit du jaam du mbindeef dara gu mën a intervenir ba loolu du xew de mu ne ñi nga xamante ne nii nag wallati lam tamut fi manamiha mooy bi nga xamante ne nii mooy jamono ji nga xamante ne mooy mooy ki faatuwul di nelaw ndax lii boroom xam-xam yi dañ cee wute ñii ne mooy ruux la boroom bi di xëcc bu ñuy nelaw ñoom ñépp comme liñ ko jëlee ci Mawlaana Ibn Abbaas ne ruux yi dañuy man a ñii dund ak ñi nga xam ne dañoo génn àddina dañuy man di daje di xamante di waxtaan waaye nag bu ñu waree yeewu jaam bi war a yeewu borom bi day yónniwaat ruux bi ci ku nekk yaram ba mu ko yónni waaye borom xam-xam yi am ñeneen ñoo xam ne dañu ne mooy rek nit ki buy nelaw borom bi day yëkkati li nga xam ne mooy yëg-yëg gi loolu la naan maa koy faat loolu façon ndax façon faat la comme ni ko asar bi di waxee naan de nelaw. mooy mooy frère u dee la an naw mu axul mawt mbokk mooy nelaw mbokk dee la moo tax àjjana loolu amu fa nelaw amu fa ndax lan foofu dee ak lu jegeeg moom moo fa amul ñu ne mooy nit ki rek buy nelaw yi nga xamante ne nii day nelaw borom bi day yëgati li nga xamante ne nii mooy yëg-yëg gi moo tax nit day mën a nelaw di xaran fii ñeew xam ne moom boo doon toj kër gi sax duñu ko yëg suñu borom mooy ak yu bari wala même bu dee kuy ku koo xam ne moom lu dina teel a yeewu dina teel a yëg waaye bari na yuy xew yoo xam ne du ko yëg borom bi moo yëkkati ci lool ci moom fa yumsiku allati qada alayha al mawt waaye yi nga xam ne nag moo dogal ne ñoom ba ñu nelawee ca la ñuy faatu fa la ñuy jaare faatu suñu borom tee seen ruux du ko yónnee wat comme ci wax bu njëkk bi ne aw arwaax yi la ruux yi la borom bi di jël même buy nelaw nga xam ne dañuy mën a dajeeg ruuxu ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo génn àddina ñuy xamante di am yoo xam ne ay yu ñuy gis la ndax ruux moom du faatu lii faatu mooy bakkan la borom bi di yëkkati ci doomu aadama bi léegi nag bu ko defee borom bi nag bu namnee ci kenn koo xam ne ñiy nelaw képp koo xam ne dafa defoon ne sa àpp yow ci nelaw boo nelawee doo yeewu bi sàngam mooy ne guddi googu boo nelawee yow doo yeewu mooy borom bi moo téye sa ruux fa yumsik mu daal di téye allati bakkan yoo nga xamante ne ni qada alayha al mawt moo dogal ci seen ñoom dee moo tax ñaatoon ngay dégg ñu naan diw de dafa nelaw ñu mu tëddee yeewuwul ci lañ ñëw fekk ko moo daal di génn àddina wala mu lekk léegi añ daal di sieste tëdd yeewul ndax borom bi tabaaraka wa taala moo dogaloon ni foofu lay jële ruuxam ci la koy téye ci lay jële kanam wa yursilul uxra kantaa bu dee ñi nga xam ne nag moom dafa bëgg ñoom ñu dundaat ndax seen àpp ba mu leen defal ngir faatu jotul loolu mu delloo waat leen seen yëg-yëg waaye delloo waat leen ci wax bële ne ruux yi la mooy delloowaat leen seen ruux gi nga xam ne lépp bu ko defee ñoom ñu mën a dundaat yeewu ci jàmm waaye gis nga loolu luy yu rëy rëy yoo xam ne dañ ciy féey néewaana koo xam ne toog na di xalaat ci loolu di delloo njukkal borom bi tabaaraka wa ki ci xéewal bu màgg googu mooy yeew nelaw yeewu am dekk sa jàmm mën a jóg loo yëkkatee sa tànk teg ko bu yëkkati sa beneen tànk mu wuyu la mën a dem defari ndékki mën a kii doxi say soxla loolu du lu yo loolu lu rëy moo tax borom bi ne inna fi daalika nekk na ci loolee de la aayaatin ay mandarga waaye ngir le li qawmin ñeel nit ña nga xam ne yatafakkaruna ñoom ñooy toog di xalaat ci mbindum borom bi tabaaraka wa taala ni mu def ci ñoom moo taxoon ñu gisoon ca saar yi gisoon wa fi anfusikum te ci seen biir ca zaariya afala tabsirun xanaa du ngeen gis mooy boroom bi def ni ci seen biir mandarga yoo xam ne day wane man-manam sañ-sañam kattanam bi nga xamante ne moom dong ngeen war a jaamu azza azza wa jal kon suñu boroom ni war a continuer fi ñu yemoon mu ne am ittaxadu min dunillahi shufa mu ne am ittaxadu wala yéefér dañoo jàppe am bii du du laajde mooy balit taxadu li am ba des mooy ñoom de dañoo jàppe min dunillahi wëllif borom bi tabaraka wa taala sufaa ñoo xam ne nee na ñaayéey ñoom yéefér yi bu ëllëgee même lii ngeen di wax ñoom gëmuñoon dekki waaye ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye buñ demee sax ba dekki am yàlla yi ñu doon jaamu ñoom ñoo ñuy ràmm ca suñu boroom lañ leen doon jaamu li yuqarribuna comme niñ ko gisa woon ci saar bii ngir ñu gën ñoo jegeel borom bi tabaraka wa taala jegeel bu ñu demee foofu yawmal qiyaama tamit am ñoom ñii ñooy dem ràmmuñu ca kanamu suñu borom tabaraka wa taala suñu borom nag loolu lay wax ne balit tax mooy amit taxadu mooy dëgg-dëgg ñii daal li ma gis mooy dañoo jàppee min duunillaahi wëllif borom bi tabaraka wa taala ne dinañ ko bokkaalik ay xërëm yoo xam ne ak ñeneen ñoo xam ne shufa'a nee nañu ñooñu de ñoo leen di ram waa yéey qul wax leen la awalaw kaanu ndax ñoom dañoo nekkoon ñii ngeen doon jaamu laa yamlikuuna an waaye ñoom du xam ngeen ne ñoom amuñu dara am matt mu ñu teg ay xërëm yu ñu teg garab gu ñuy sotti soow ay yooyu ñooñu nan lañ la mën a defalee dara waaye géej ga nga xam ne wala dex ga nga xam ne moom lañ jàpp ne moom mooy mooy moom la ñuy jaamu di dem di ko defal di fa rendi ay nag ay gëléem ak xarak lu nekk ki bëy ak ganaar waa ñooñ xul wax leen awalaw kaanu laa yamlikuuna shay'a ndax ñoom ñi nekkuñ seen yi ngeen di jaamu ko ne moomuñu dara ta tus wala yanqiluuna te duñu xalaat am matt moom du xalaat yow yaa ko orne daal di koy taaral teg ko fii jàpp ne moom moom moom daal moom moom ngay jaamu waaye xam nga ne loolu du xalaat waaye jinne yi ñoo nekk ci ginnaaw di leen fontoo waka na qul wax leen ne lillaahi ñeel na borom bi dong moom la ñeel de ash-shafaa'atu ramu jami'an mbooleem seen mooy ne amul kenn koo xamante ni nii ko mën a rammu la fa borom bi lulul moom moo la ciy jox ndigal borom bi ramm ci loxoy borom bi tabaraka wa taala la ne moo koy jox lu ko neex bu kenn foog ne nag da ngeen di toog yéen seenu mbooloo waxtaan daal pour seeni waxtaan yoo xam ne yéen jëlewu ngeen ko fenn lu dul ci seen bopp yi naan bu ëllëgee diw mii mooy ramm ñii mooy ramm ñii mooy ramm ñii léegi nag borom bi tabaraka wa taala bu ëllëgee daal du man lu dul comme que yéen xas ngeen koo wax foo jaar mu def noonu déedéet mbir yi demewul noonu de borom bi mooy xool ku ko soob ci jaamam yi ne ko yow mii yaay ramu ta kenn du ramu lul comme ni mu ko waxee ci ayatul kursi yu ci suuratul baqara man dal ladhi yashfa'u 'indahu bi idnihi man dal ladhi ana kan mooy ki nga xamante ne nii yashfa'u dina ramu 'indahu fa moom illa lulul bi idnihi ci ndigalam ak nammu nammam borom moom mooy dogal ci nit tànn ko ne ko yow yaay rammu waaye du jaam yi ñooy tëral seen liste ne ko nag borom bi tabaaraka wa taala ñun na xas nañoo wax diw mooy rammu ñee kon yow manoo lu dul daal d'accord ci loolu mukk loolu manu la demee noonu de wal iyaadu billah kon mu ne lahu ñeel na ko moom borom boobule moom rabb moom dong mulku samaawaati moomeelu asamaani wal ardi ak suuf summa ginnaaw gi ilayhi bu ngeen faatoo ci moom de turja'una lees leen di delloo mu ne wa idaa dukira allahu wahdahu shmazzat qulubu alladhina laa yu'minuuna bil aaxira ne wa idaa dukira allah bu ñu tuddee borom bi tabaaraka wa taala yéefir yi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy bokkaale borom bi tabaaraka wa taala lii wan xam ne yàlla taxuleen a jóg mooy ne bu ñu tuddee borom bi bu ñu tuddee boroom bi ci alquran waaye bu ñu déggee rek waxtaan woo xam ne dañoo jekki nekk di waxandoo seen yeneen yeneeni wax ñu commencé tudd boroom bi tabaraka wa taala ana lan mooy xew wala ñu tudd alquran wala loo xam ne day fàttali borom bi tabaraka wa taala moom dong isma azzat